annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahmatullahi alayhi fi matni alarbaina annawawiya fi lahaditi alsaxihati annabawiya alxadisu althani ashar an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'niihi hadiisun hasan rawaahu at-Tirmidhi wa ghayruhu kon al-imaam an-Nawawi ad-Dimashqan ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullah mu ne al-hadiisu ath-thaani ashar al-hadiis hadiis ba nga xamante ne nii asaani mooy ñaareel ba ashara ginnaaw fukk mooy fukk ñaar ci quarante deux xadiis yi nga xam ne ñeent fukki xadiis ak ñaar yi nga xam ne moom lañ di téere bi mu ne an abi hurayra mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne romboon nañu gisoon ay xadiis yu mu jële woon ci moom di baayu muus mu ndaw ma di seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yàlla na borom bi tabaaraka wa taala kontaan ci moom annahu qaala na qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na min husni islaamil mar bokk na ci taaru ci li nga xam ne matuk ak taaru ah, wommatu gëm yàlla ak wommatu nekk ci lislaam gu mat gu taaru gu nit ki almar i cam si tarkuhu mooy mu bàyyi maa laa yaanihi loo xamante ne amalu ko benn njariñ te du affaire am voilà léegi léegi loolu mooy la min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani loolu bokkul ak li yenn ci caaxaan kat ji di wax yow dañuy nekk ci lu bon di ko def publiquement parce que yenn yi boo dee sa kër yow kese di ko def sa affaire ko quoi ginnaaw bi nga xamee te yaa ko tey sa affaire la waaye nag yow nit ñi borom xam-xam bokkul ak ku xamul xam ku amul xam-xam voilà. yow nag bul comporté wu yow parce que t'es un lambda mooy amoo xam-xamu diine même bu dee ñu koy jiin voilà même bu dee man nit kooku mën na nekk sax maamam dëgg dëgg boroom xam-xam la nit yàlla la far moom melul noonu te amul xam-xam lam daal voilà ku amul xam-xam rek mooy la euh, euh, imam Abu Hayyan doon wax rahimahullah waaw al arabu ashaddu kufran mooy arab yi du tekkiwul ñu nekk ci kaw bi ah. mooy ñi nga xam ne xamuñ seen diine voilà mooy ñi nga xam ne xamuñ seen diine xamuñ seen diine mais waa bu dee ci palais bi la dëkk sax kooku mooy le plus grand le plus grand des kaw ko wax voilà c'est ça mooy xam diine léegi mooy yow nit ki léegi nag di nekk yow ci sa caaxaan ba pare sa eh, eh, eh, affaire léegi nag nga bëgg cee boole xeetu yeneen ci may sa sawan di ci ndax ay nit ñu topp la ba pare nga ne bu kenn wax ma ne lànk ba lànkaale la ñuy def dinañ wax te bu boobaa ma noo ne yow lu ciy sa xanaa xamoo ne yonent ba ne saab saab nee na lii may def yow lu ciy sa ah neewoon na min husni islamil mar'i yow yaa waane yaa fumiste waay yow min husni bokk na ci ci taaru islamil mar'i li xam ne mooy islaamu nit ki daal cam si tarkuhu mooy bàyyi maa laa yaanihi loo xam ne yoonam new ci te yow lii sa yoon new ci seen mon affaire na ñoom li ci sa yoon sama yoon a ngi ci waa sama yoon a ngi ci bëccëg waay la ci sama yoon gi ne nekk waay yonent bi alei satu wax ñu leer na man fal yuballigh shahid minkum al lan lan ñi ñi ñu fekkee sama wax <laughs> na Imaam wax na ko ci ci ci bi muy commencé introduction bi rahimahullah ne loolu moo tax xamul li xadiis yi ngir waxu yonent bi saa saa leer te nit ña waaye nit ñi def lu dul kii mooy yéen antum xayra ummatin suñu borom di wax kuntum xayra umma xayra ummatin uxrijat lin-naas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa wayow loolu am solo tax suñu borom jiital ko ci kaw ngëm yàlla yéenay xeet wi gën wu mu génn ci biir nit ñi da ngeen di digle lu baax di tere lu bon ba pare ngeen gëm yàlla voilà te yonent way sax woon na ci hadith Sayyidina Hudayfa radiyallahu lii yëpp sax waruñ koo woon mais c'est affaire yi ko léeg-léeg <laughs> waayow ngeen jéggal ma quoi faut ñu koy wax sinon <laughs> yii yëpp boo xam nga ay firi di dem la mais bon léeg-léeg il faut quand même ñu taxaw tuuti leeral benn affaire quoi Seydina Xudayfa radiyallahu anhu yonent fa saa saam nee na nee na yonent fa saa saam nee na di ngeen digle lu baax wala ngeen di tere lu bon wala borom bi dina leen teg ay bugal yoo xam ne ak ay ñàkk ak ay tartar yoo xam ne da ngeen di woo ku leen soob ci seen biir ñuy laaj ñuy ñaan. kenn du leen nangul ñun bu dee loolu daluñu maa ngi laaj lan moo ngi dal léegi yow ko bëgg ne man sama yoon daw sama yoon a ngi ci ba pare di di di naan yonent bi saa saam nee na xadis bi ma ne la tarkuhu maa laa ya'ni xam nga mooy la ba eh, ko eh, eh, lislaamu cam xam nga loolu mooy lan tarkuhu maa laa ya'ni bàyyi lu dul lu yoonam newul mooy ay làmbati ay film télénovela loolu la sa yoon war da nekk en tant jullit loolu ay caaxaan la affaire bi loolu la en fait gars yi comme que ñama wax dëgg ay distraction yi fees ci àddina bi loolu amalu la njariñ loolu yow jullit bi en tant que jullit bu xam boppam yow loolu moom moom nga war a baax voilà boo bëggee sa sa l'islam waxuñ nekk kuy def lool sa amoo l'islam moo tax mu ne min husni islamil mar'i voilà tarkuhu mooy nga ba maa laa yaam ni loolu amalu la njariñ te bala nga koo xam nga dee waaw wallahi bala ngaa dee sax nga koy xam da ngay commencé yi nga ci yoo xamante ne du ab bal bu xo bu bu bu bu bu bu ñu ëf ngelaw gaa yi di ko wéq di dem nga nekk ci passé tax sa julli boo taxawee di julli yaa ngi xalaat oh ba bii ba ba ma déggee gaa yi yu xoolee bii ma rëcc na ne loolu ñu ne la après newu ci ngi ci voilà defu la nag tekkiwul rekk ko def yow li nga yalaa yow def nga loo xamante ne nii génn la ci diine non voilà yooyu mooy yi la amalul en tant que jullit lépp loo xam ne. looy ne te du la jokk ci sa borom loolu amalu la njariñ c'est ça même biir li naan yenn kii diine yi sax am na yoo xam ne yow amalu la njariñ fi nga tollu voilà mooy waa yoo xam ne fii lay nekk naan wala léegi bon dégg naa xutbu yi wala ñoom fii ñooy diiwaan ay kii da waa ji mënu ne hé nga ne ma a ah, ma ne la tarku ma la yaami ci sa waay min husni islamil mari tarku ma la yaami yow yooyu ngay wax amalu la njariñ seen te loolu dagul sa mbir yitteelu la baal loolu baal ay naan diiwaan na ci xut bu beekay sama yoon bàyyil ñooñu te fexe li la borom bi teg te loolu la lay laajaa toogal fii ba mënoo jàpp xamoo nooy jullee nga ñëw sa borom euh, euh, loolu la lay laaj doo sa dee nga ñëw mu naan la lan est-ce que xamoon nga jamono ji ngay dund wala ci yétee la xutbu wala ci yétee say bisi du la ko laaj kenn moo tax ñun en fait dañuy wor suñu bopp voilà yooyu ay waraate la yoo xam ne ay la yoo xam ne dinañ nekk foog ci dara alors newuñu sax ci ab zéro voilà kon loolu mooy tarku maa yaa ngi nekk fii ci ay masala yoo xamante ne li mbir yi day leer nga nekk fii di xool charge nekk ci charge yi yooyu yi nga xam ne voilà est ce que amul benn borom xam-xam bu wax même bu yow boroom xam xam-xam yëpp yëpp wax nañ lii alquran leer sunna nga nekk ci di topp ay yu mel noonu yow lañ naan tarkuhu min husni saamil mar'i tarkuhu ma la yaani bàyyi nañu bàyyi yi nga xam ne dafa am yoo xam ne en tant que jullit loolu du suñu affaire voilà ba waru nekk sax warul woon a nekk sax sujet de discussion bañ ciy wax ay minutes ni loolu la hadith bi di wax voilà bokk na ci seetlu wommatu jàmbi ndax sa borom nga ba baxul lépp loo xam ne jëmalu la sa borom yow loolu amal la njariñ nga baxul te loolu mooy tax instant jam doon wax xam nga gisoon nga la jaas yooyu nga daj nga nga dog lu dul yàlla da nga koy dog waaw jublu ci sa borom kene wa anna wa inna ila rabbikal muntaha jeex na waaw moom mooy objectif bi mooy déytal bi te ci moom nga jëm te amul fin loolu loolu mooy min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani kon nag mu ngo ku la fi bëgg a gëmloo nag waaye bàyyi li nekk suñu caaxaan yow sa yoon new ci waaye nit day maandu ma ne loolu du maandu bi waaye bàyyi leen wax yooyu ngeen naan loolu wolof yi wax loolu du maandu en tout cas du ma ne wolof ngaa loolu mais ñun ñii waaw di def lu la neex. bàyyi ay nit ñuy wax nga naan noo gars yi seen mag yi bopp lañ ko waa ah ñoo xam ko waa bàyyi leen ils sont mûrs et vaccinés la maanaam la yow moom damaa foog ne yow moom sa dañ laa piqûre wala daa am lu la dal quoi voilà yow li yeneen ci doon waxal ñoom miiruñu ay vacciné yow ñi mu di leen di def lu dul moom mu ñoo xam dañu am problème seen biir mu ñëw di ko di ko lijjanti ba taxoon benn bi tàkkusaan nga julleewu ko foofu mu yéex a ñëw. ñooñu ils ne sont ils n'étaient pas mûrs et vaccinés ñooñu ñoo gën a miir bépp sëriñ boo tudd ci kaw suuf ndax ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mu di leen di di di di defar seen yëwéneen seen digganteeg yooyu ak yooyu yow danaan moom muy def lool jàngal ñu ko ne ñu defalal nii ñun ñekk fi nga toog bi jaay ne yaa am fulla di xëcc ci karawaate jii jaay ne da am fulla quoi yow yaa xam voilà waaye gars yi daal seen magu bopp lañu seen affaire bopp la seeru mbokkoo bopp la affaire mbokk bokku la bu buñ ko yàqee c'est leur affaire dañ naan la ah oui yow foog nga tollu ha wal iyaazu billaah xam nga yow sa sa idée yi poubelle bu dëgg lañ war a def boo solee karawaat su mil lu karawaatu dara wal iyaazu billaah kon nag mu ngi noonu le boo fi jaay kilifa it su mil xam nga ne yow du mat wala nga do liñ lay woowe kon nag mu ngi noonu mu ne nag kon xadiisun mu ne xadiis bii bu baax la rawaahu solo na ko at-Tirmidhi yu imaam at-Tirmidhi waxoon nañ la ñu tudd Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi wa ghayruhu ak ñeneen irul moom kon nag al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne al-hadith ath-thalith ashar mu ne an abi hamzata anas ibni maliki radi allahu taala anhu xaadimi rasulillahi sala allahu alayhi wasallam an annabiyi sala allahu alayhi wasallam annahu qaal laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi rawaahu albuxaariyu wa muslim rahimahuma allah kon al imaam an-Nawawi mu ne alxadiisu as-saalisa ashar alxadiis as-saalisa ashar mu ne xadiis bi nga xamante ne nii mooy as-saalisa ashar xadiis alxadiisu as-saalisu ashar mooy xadiis bi nga xamante ne nii mooy e, e, e, as-saalisu ashar saalis mooy ñett ashar mooy dix mooy xadiis numéro numéro. treize fukk ak ñett ci quarante-deux hadith yi nga xam ne moom la leen di mu ne an abi Hamza hadith bi mu ngi koy jëlee ci koo xam ne dakkantalam mooy baayu Hamza nan la tudd Anas ni Malik di Anas di doomi Malik du radiyallahu anhu yàlla na borom bi kontaantoon du imam Malik nag mi mi mi mi mi borom mi du baayu Seyna Anas du doomu Seyna Anas du sëtu Seyna Anas voilà en tant que wolof il faut mu leer d'abord waaw loolu la leer. Euh, Malik ibn Anas rek ñu jàpp ne kon imaam Malik Seyna Anas ay baayam du baayam voilà moom asbuhi la bokkul ak sax ñoom ñi ñi ñi ñi ansaar yi la woon kon nag mu ngi noonu voilà kon an Anas ibn Malik kon an an moom la Anas ku boobu Abu Hamza boobu di bàyyi Hamza mooy Anas la tuddoon di doomi ibni di doomi Malikin di doomi Malik ah radiyallahu Malik bii daa gëmul woon sax moom daa gàn daa daa bañoon yonentu Yàlla saa saa ba muy ñëw Medina la faq mer. ne moom bëggu la nekk ci bu ab dëkk di fa nekk ak yonent wala saa saa dem saam wala alko wala wal iyaadu billah kon nag mu ne radiyallahu anhu moom doom ji nag Anas radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom mu ne kooku mu def mise en position leeral la kooku ay kii mooy kan mu ne xaadimi rasulillah mooy ki nga xam ne mooy jëwriñu yonent wala saa saa moo ko doon liggéeyal voilà di ko liggéeyal moom la wolof naan mbindaa boobu yi ne ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ani nabii mu jële ci yonentam boobale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na laa yu'minu du gëm ahadukum kenn ci yéen way ngëm yàlla yi yéen jullit ñi hatta lu dul soppal li axiihi mbokkam maa la nga xamante ne nii yuhibbu moom la soppal li nafsihi boppam rawaahu mu ne soroona xadiis bi al Bukhari imaamul Bukhari wa muslim ak imaam muslim nii bokkul ak liñ jóge woon sànq amul relation nga naan sama yoon newu ci magu boppam la yow bëggoon nga sax mbokk di yàqu say affaire di yàqu am ñu la ci mën a dimbali te yow manoo ko fajal sa bopp ñoom ñoom ñu téye ci seen loxo ah bëggoon nga ngay surux am ay bor deux milliards yoo war a rembourser sinon gars yi. fin du mois bii lañ la may naa trois semaines te yow leer na ne amoo pexe moo am ba trois millions yooyu nga nga dajal leen waaw sinon dañuy nangu sa kër génne la yàq sa njaboot ci benn lañ lay génne bu boobaa wallahi nga xam ne yow manoo ci tus <laughs> wallahi bu diw ñëwoon bu boobaa di nga bëgg lool ku ñëw taxaw la ko yow na nga gis ñuy nekk ci problème lu gën a garaaw lool ak mbokk guy tas nga naan sama yoon naw ci kon nag soppal bu ko nit ki du gëm mukk kenn ci yéen du gëm moo tax ko ku ku ku melul lii rek yow sa ngëm yàlla def na duñ ne amul ngëm yàlla de moom mooy sa ngëm yàlla ma laa yu'minu du gëm dëgg-dëgg ahadukum kenn ci yéen hatta lu dul yuhibba mu soppal li akhi mbokkam maa la nga xamante ne nii yuhibbu moom la soppal li nafsi boppam kon mu ngi noonu ñi ko solo mooy ash-shaykhani al imam al bukhari imam muslim rahmatullah alayhima kon al imam an-nawawi rahimahullahu taala mu ne alxadisu raabi ashar an ibni mas'uudin radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu damu imri'in muslimin illaa bi ihdaa salaas as-sayyibu az-zaani wan-nafsu bin-nafs wattaariku li diinihi almufaariqu liljamaaca rawaahu albuxaariyu wa muslim rahmatullahi alayhima kon alimaam annawawi mu ne alxadis xadis bi nga xam ne arrabiu achar mooy xadis bi nga xam ne arrabiu achar mooy arrabiu achar mooy xadis bi nga xam ne mooy quatre ak fukk quatre ginnaaw fukk mooy quatorze muy fukk ak ñeent mu ne an ibn Mas'ud mu ngi koy jële ci ibn doomi Mas'ud mooy kan Abdallah jiitu woon nañu gisoon xadiisam ci téere bi radiyallahu anhu annahu qaala nee na mooy Abu Abdurrahman bañ la doon wax ginnaaw buñ gisee ah, ah, xadiisu Abu Abdurrahman ah, Abdallah ibn Umar mu teg ci an Abi Abdurrahman ah yu Abdullah ibn Mas'ud ba nga daan man kooku xam naa ko mooy fi mu jëm ah attention attention kii nag moom moo nekk Abdul Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu du dagan damu daganut damu mriin hmm, eh, dereetu benn nit muslimin boo xamante ne dafa wommatu nekk jullit góor ak jigéen ñi ci yam nag dereetam du dagan de kenn tuur illaa lu dul bi ihda salaas lu dul benn ci ñett yi benn ci ñett yi kese ci la dereetu jullit di dagana tuur voilà <laughs> mu ne as-sayyibu zani muy lim nag ñett yooyu bi ci njëkk as-sayyibu zani mooy ki nga xam ne dafa sange woon waaw az-zani ba pare njaaloo mooy koo xam ne mas naa sëy mas naa am soxna wala am na jëkkër ba consommé mariage bi ba ñu séq la jigéen nag góor di séq ci sëy ba pare même bu dee tas na cinquante ans après moom cinquante ans la gudoonam mu ngi nii juróom fukki at sëyatul mais mu njaaloo masoon na sëy même bu dee ne deux jours kese la defoon ci sëy ba bam bañ bam jotee ci soxna si daal ñu nekk deux jours ci la ko fase kooku bu toogee juróom fukki at ci kanam mu daal di njaaloo kii ci la moom mii la ñuy wax waaye ki nga xam ne daa am soxna wala jigéen bi nga xam daa am jëkkër nekk ci buumu sëy ba pare njaaloo ji moo ko waajee ñoo yem benn la kooku mooy ak sayyibu zani koo xam ne mas naa sëy góor jigéen a ci yem ak zani ba pare ñëw di njaaloo kooku moom pour deretam mooy kooku moom dagan naa tuur deretam ñaareel wan nafsu bin nafs waa ji nga am bakkan ñu ñu faat sa bakkan ndax da ngaa faat bakkan voilà mooy bakkan jënd ko bakkan boo faat faye la ko waaw mu ngi noon képp ku faat nit ki faat boo xam ne yaa ko tey lépp indice yi wane na tayoo ko du njuumte laaj yooyu yëpp dàqu ba yëpp kii dañ lay faat voilà mu ne kon ñaareel ki nga xam ne moom dagan naa tuur deretam mooy kii léegi ñetteel bi mu ne wat taariku waa ji nga xam ne moom daa bàyyi ko quoi ne moom waa yow l'islam bii mu ne woon saway man daal maa doon julli nekkatuma ko quoi tàqale kook li nga xam ne mooy dundin wii mu ne moom ci la woon ne nee na bàyyi na ko bon moom daal gis na ne bon le christianisme wala iyaazu billah le bouddhisme wala l'athéisme le le le le yahudisme yooyu daal ñoo gën a kii quoi wala bon le athéisme la la ñàkk gëm daal man daal génn naa ci mu ne kooku